agsi woon nañ ci nga xam ne mooy laaya fukk bi ak ñett ak ak ñeent tey ñu war a tàmbali continuer fi nga xam ne mooy laaya fukk bi ak juróom fi suñu boroom tabaaraka wa taala di waxe baada awudu billahi min alsheytaani irrajim inna almuttaqiina fi jannaati wa uyuun aaxidiina maa aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla daalika muxsiniin mu ne innal muttaqiina kon ginnaaw bi mu paree ci wax li nga xam ne mooy xaar waxkatu lu amul yi di yéefir yi weddi yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mbugal ma leen di dal di mbugalum safara mu ñëw nag di wax ñi nga xam ne nag ñoo gëmoon yonent yoo yéle aleyhimu salaatu wassalaam taragaloon seen boroom mu ne innal muttaqiina ñeel na ñi nga xam ne ñoo ragaloon seen boroom ci kaw suuf fii jannaati wa uyun buñ ñëwee fii alaaxira de dinañu am ay tool yoo xamante ne nii mu yaral jana wa uyunin ak ay ndox ay ballukaayu ndox ak façon yoo xam ne du ay ndox ay lemaki soow ak li nga xamante ne nii mooy ci sàngara aaxidiina ma aataahum rabbuhum mu ne buñ nee foofale nag aljana duñ fa nekke lu dul di jël li nga xamante ne moom la leen seen boroom di terale di leen ko jox xéewal yi boroom bi di dotti seen kaw di leen ko terale suñu boroom nag wax ñu lan moo tax moom mu terale leen nii dugal leen ci aljana yooyu yooyule ak ndox yooyule ak bëti ndox ya bëtu sàngara ya ak soo ya ak lem ya mu ne innahum dëgg-dëgg ñoom wu nekkoon nañ ca kaw suuf ca àddina xabla daalika lu jiitu bés bii di yowmal qiyaam muhsiniina dañ doon rafetal seeni jëf ngir borom bi tabaaraka wa taala muy ñëw nag di leeral nag muhsiniina googu muy loolu nga xam ne moom lañ meloon doon rafetal nan lañ ko doon defee bu ko defee ñun ñi nga xam ne faatooguñu ah ñu fexe nag tegu ci seenu yoon ku ci jotoon a nekk alhamdulillah yal na la ci boroom bi saxal ku ci newul woon nag ñu daldi takk suñu tànk tuwéy xar suñu tànk tuwéy ngir mel ni ñoom mu ne kaanu kaay ma wax leen kon seen rafetal góogale nan la deme woon mu ne kaanu nekkoon nañ xaliilan minal layli maa yahjaun mu ne ñoom dañoo woon nit ñoo xam ne lu néew lañ doon nelaw ci guddi yi loolu nag suñu boroom leeral na ko ci suuratul muzammil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam leeral nañu ci naka la doon naafila nga xam ne mooy doonu loon naafila guddi gi yépp déedéet waaye li mu doon def mooy da doon def loo xamante ne nii guddi gi dina fexe am ci loo xam ne moom da koy wéetoo ak boroomam tabaaraka wa taala di ko jullil di dafay istighfar tamit di dellu ci boroomam tabaaraka wa taala nga xam ne moom boroom moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko waxe woon ci saar boobu muzammil moom dafa newoon farata ci moom waaye nag xeet wi ñi nga xamante ne mooy xeetam moom mu nekk loo xamante ne nii ginnaaw ba mu nekkee farata ci ci jaalbeen ba dañ koo teggi farata goo gële bi nga xam ne ci la farata yi julli yéeg daal di xew ginnaaw gi nag ñu teggi ko waaye ku mu neex nag nga def ko te ñooñu di ko def nag ñooñu la suñu boroom di wax ne ñoom yemuñu ci julli farata rek waaye dañoo nekk ñoo xam ne dañ doon góor-góorlu ci guddi yi di nelaw di di di jaamu seen boroom kaanu kon nekkoon nañ xalilan lu néew <clears throat> minal layli ci guddi yi maa yahjauna luñ doon nelaw wobi bil asxaari hum yastaghfiruun te ci njël laataf mooy bu fajar yi doon jege ñoom de dañ doon yastaghfiruuna dañ doon ñaan li nga xam ne mooy njéggal seen boroom tabaaraka wa taala di julli di ñaan seen boroom njéggal di nekk ci ruqon yaak sujóot ya waaye it bu ñu toogee di dafa istighfaar di ñaan boroom bi jéggal leen seeni ñaawteef ak seeni rëcc rëcc loolu nga xam ne mooy kon nii lañu meloon seeni melo lii la woon est-ce que lii lekk la mu ne déedéet wa fi amwaalihim haqqun lis-saa'ili wal mahrum mu ne wa fi amwaalihim te ci seen alal yi ñoom ñoo ñële nga xamante ne ñoom laa terale nii te ñu bokk ci muhsiniina ñi doon rafetal kaw ci kaw suuf ñoom de bokk na ci seeni melo wa fi amwaalihim te bokkoon nañ ñoom ci seeni melo ci seeni alal xaqun dafa amoon àq boo xamante ne nii cër boo xamante ni moom lañ ci doon génne di ko jox lis-saa'ili ñeel ki nga xam ne mooy laaj ñàkk di laaj wala mu nekk ci aajo mën naa bañ a ñàkk sax waaye moom aajo goo xam ne dafa taxaw ba daal di koy noot waaye nag mu soxla ndimbal kooku ñu koy dimbali wal mahrum ak ñi nga xamante ne nii dañu leen a xañ comme koo xamante ne nii ndax boroom alal la woon yor ay magasin yu bari waaye magasin ya tàkk kooku kenn du toog naan waa ñun suñu yoon newu ci ah waa ji milliardaire la wala moom ah kii yi bii mos nga xam ne paa yi am na alal déedéet mooy alalam ja tàkk na wala mu nekk koo xam ne baykat la woon moom moom alalam yépp ci bay la ne woon toolam yi baax na lool masha Allah waaye benn bés suñu boroom def benn benn mbënd am lépp daal di dem mooy ndox mi yóbbu lépp wala ay ngelaw ñëw daal di yàq lépp yàqu kooku ni jullit ñi waruñoo toog way ngëm yàlla yi waruñoo toog rek nekk denn sa benn ku nekk di wane ne yow moom mënu koo dimbali te ndax ay tey yoo say compte kat am nga loo fa def am nga ay xaalis boo xam ne boo dénkaane. am nga yoo xam ne man ngeen koo dimbali ngeen toog di ko xoole loolu moom nag ñii nag moom meluñu woon noonu mooy ñoom wa fi amwaalihim te ci seen alal yi xaqun amoon na àq mooy cër boo xam ne mooy boo xam ne cëru zakat ci la waaye mooy raw na zakat mooy yi ñu la wax nii yépp ñi nga xam ne dañoo soxla buñ taxawee di laaj te ñu war leen dimbali ñu man ko ñu daal di ko leen dimbali wal mahrum waaye it ñi nga xamante ni dañ leen a xañ comme ni ñu wax léegi dañ leen di dimbali saabuñu ko manee wa fil ardi aayatun lil muuqinin mu ne te nekk na ci kaw suuf sii ma xam ne moom laa fi def man borom bi tabaaraka wa taala aayaatun ay màndarga yuy wan ne man maay borom bi tabaaraka wa taala te man lañ war a jaamu kenn waruma bokkaale lil muuqiniin waaye loolu ñeel kan ñeel ñi nga xam ne ñoo am kóolute te daal di gëm seen borom tabaaraka wa taala fi anfusikum waaye nekk na yi yëpp day lim yi nga xamante ne nii mooy ne yi nga xam ne yooyu ay màndarga yu borom bi daal di def yu leer yuy wane ne moom lañu waru jaa moom lañu war a jaamu waruñu koo bokkaale comme ni ko yéeféru Makka yi doon defee mu ne fii anfusikum mu ne waaye nekk na ci seen biir yéen nit ñi mooy ay màndarga yu borom bi def ci biir doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam loo xamante ne waroon na koo waroon naa euh, ubbi bëtam ba mu xam ne borom bi war a jaamu waru koo bokkaale ndax kat xamal ne mooy suuf si nu man di tol univers bi àddina bi galaxie yi lépp lu mu yéeme yéeme yéeme doomu aadama bi moo ko gën yéeme ndax éléments yi nekk ci kaw suuf ci bindu li borom bi bind ci biti suuf si yépp boo seetlee benn bu nekk particule yooyu suñu borom tabaaraka wa taala dajale na loolu lépp daal di koy dëxëñ ci biir doomu aadama nga xamante ne nii bu dee lee mooy àddina bu rëy bi li ko tiim waaye moom mooy àddina bi nga xamante ne nii daanaka sax moo ëpp bële moom daa nekk en miniature mooy li nga xamante ne mooy mooy mooy ne boo bële dafa rëy moom mu tuuti waaye yàlla li mu def ci doomu aadama defu ko sax ci biir àddina bi moo tax mu ne walaqad dëgg man borom bi tabaaraka wa taala dal dinay teral dinay teral doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam kon mu ne wa fi anfusikum nekk na tamit ci seen biir ay màndarga yuy wane ne man maay borom tabaaraka wa taala afala tubsiruna moo yéen xanaa du ngeen gis yéen yéefér yi weddi lool seet leen ko moo taxit yéefér yi waroon nañ cee yeewu découverte yu bari kat ci yooyu ñoom ñoo ko def takat yeewu leen que ne kii daa lii nii daa am ku ko def ta ko ko def mooy Allah mooy borom bi tabaraka wa taala waaye buñ découvrir loolu lépp lan la ñuy ba gis ko lan la ñuy wax dañ naan c'est la hasard bi moo ko fi def mooy ne daal daa xew rek nekk noonu waaye xam nga ne loolu xalaatu xalaat la wa ma tu'adun mu ne wa fi samaa'i te ci biir asamaan si nag rizqukum fala seen wërsëg gi nga xam ne moom laa leen di defal ku nekk sa man boroom bi tabaaraka wa taala ci asamaan si lay jóge taw bi nga xamante ne ci la wërsëgu nit ñépp nekk waaye xéewal yi boroom bi di sottil nit ñi wamaatu ma tu'adun ak li nga xam ne moom lañ leen di dig ci lu baax ak safaan ba ci asamaan si lay jóge mu ne fa wa rabbis samaa'i wal ard maa ngi wàcc ki nga xamante ne man borom bi maa ngi wàcc borom asamaan borom féete kaw wal ardi ak boroom suuf innahu waay lu tax boroom bi di waat mu ne innahu dëgg-dëgg la xaqun alquraan jii di waat naa ci yàlla ne dëgg la misla ma annakum tantiqun comme yéen nit ñi ni ngeen di waxe xam nga nit ku taxaw di wax moom moom manu la toog naan man mii di wax di nekk nii di wax ñépp ñi di ma dégg man existé wu ma suñu boroom ne nekkuma fi man maa ngi wax waaye du ma nit ku ku nekk loolu xam nga koy xalaat du ko wax suñu boroom ne gis ngeen ni ngeen dul sikki sàkkaa ci kii wax que ni kii moom nit la kuy dund lan lu raw loolu la alquran ji luy wane ne loolu dëgg la kon insha allahu taala ñu yem nii bii di ñëw dinañ ñëwaat ci laaya bi insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina